neen la du waxu dëgg loolu amul ci l'islam amul waaw yeneen tubaab saa ci boppam bañ nee ko dégg naa ne ah da bëgg a takk doomu Umm Salama bu jigéen Abu Salama mu ne ko kan fa innaha la tahillu ni mais moom daganuma lu tax parce que arda'atni wa Aba Salama suwayna waaw yeneen tubaab saa saam boppam xoolal nag gaa yi ngay gis ñuy xuus ci jigéen ñi di takk lu leen neex yeneen may saasaam ñu ne ko ah ah dégg naa ne doomu Abu Sufyan be ko waxoon Ramla bint Abi Sufyan waaw waaw di soxnaa yonent bi saa salaam mu ne yonent bi saa salaam man dégg naa da ngaa bëgg a denc soxna yonent saa salaam nag dégg naa da ngaa da ngaa bëgg a takk kii doomu Ummu Salama muy Ummu Salama di beneen soxnaam tamit doomam moom yonent bi saa salaam ne ko mais. di doomu Abu Salama Abdallah ibn ibn Abd al-Asad al-Makhzumi radiyallahu anhu waaw <laughs> waaw yeneen i may sàttan ne kan doomu Umm Abu Salama mais fa innaha la tahillu li man denc ndaw soosu daganuma daganuma dafa xaraam ci man Allah lu tax ndax ardaatni waxu après dina ko leeral ne ko te en plus yaayam moom rabibati fa innaha rabibati moom sama doomu jiitli la. mooy yaayam maa koy denc nan laay denc yaayam di denc doom ji benn go benn ardaatni wa aba salama suuy waaw daal dina may nampal man rasulullah sallallahu alayhi bi ma nee liir bi ma nee tut tànk wa aba salama ak bàyyi jigéen bi ngeen naan moom laa bëgg a takk ndaw soosu suway ba ndaw suñ naan suway ba nekkoon jaamu abu lahab waaw jaamam bu jigéen man nampal na ma man rasulullah ak ak abdallah ibn abdul asad moom ndaw <laughs> di abu salama ñu gën koo xamee ci abu salama al-makhzumi a anil jami' way sa sam bi wax loolo yow nga bëgg a ñëw yu xaraam yépp nga ubbil ko ñoom diw parce que seen bàyyee diw wala seen kii way amul amul du dëgg waaw waxi caaxaan yoo xamante ne nii ñu bari lañ ci réeram tax yow bu dee waaja koy wax moom dafa xam dafa xam dafa xam moom ci boppam yéeféer la laa wax moom moom waxuma ki naan ku abee xam-xam bi amul sañ-sañ bu bu xamee laa wax xam teg te te ñooñu ñu bari ci ñoom xam nañ teg si ah. waaw xam nañ li alquran wax xam nañ li sunna wax ne julli dañ koy def woor dañ koy def dem dañ koy def nangam dañ koy def xam nañ ko ñoo ko gën a xam dañuy toog sax di ko jàngale waaw loolu ba pare ñuy wax lële di may ay naan ñee man nañ koo def ñoom ñooñu laa wax de di wax ay yéeféer la ñu amatoo droit yow ñoom ñu lay jiite loolu lay tekki ak bépp àtte bu jëm ci ginnaaw da leen di topp ñoom moo tax léegi jamono ña yoo xam ne rien que gis nga maslaa bi dafa doy moo ñu dugal ci lu bari kenn ñemeetu la wax dëgg waaw loolu bokk na ci gën garaw te ku mel noonu yow yow est-ce que xam nga ne kooku mënu laa jiite julli koo xam ne jàpp am na ñoom ñoom ñee am nañ sañ-sañu bañ a julli kooku amoo droit yow di jiite yow boo xamee kooku loolu la loolu pas-pas boobu la amoo droit ngay julli mu lay jiite parce que waa ji daa newul ci diine ci ci ci diine diine nekkul rek naan aywa waaw lay sal biru an tawallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib loolu lu mbaax nekkul rek ngay jublu mashriq ak maghrib di waaw gëm ak biru dëgg mooy ci gëm yàlla waaw gëm yàlla daanee ak li mu ëndi lépp tey damaa gëm yàlla yàlla moom ne gëm gëm ko gëm moo ma ne day julli yow yonent boobu gëm di ko gëm moo ma ne day julli bu ma nee ko julli mooy kooku gëmul yàlla waaw gëmul yàlla am fenn du waxu dëgg waaw fa xalafa min ba'dihim xalfun waaw waaw mu daal wutu seen gannaaw wutaakoon bu yées avant as-salat ñenn ñi mooy façon yu mel nii ñu wax dañoo bàyyi julli ndax nee nañ am nañ ci sañ-sañ ñenn ñi dañoo avant as-salat mooy dañuy doyadal julli da ñenn ñi dañ koo bàyyi tahaawunan wala tasaahulan tasaahulan ndax ndax ndax eh, pas tahaawunan <laughs> parce que ku doyadale julli noonu waa jàpp na waa yow julli dara fii dama koy def nii rek ah mais man jàpp naa ne du farata yow moom yéefér bu dee xam nga laa wax ku xamul nag dañ koy xamal waaw mais ki xam ne ak tayyeelam la tay mu julli suba du julli mais jàpp na ne gëm na ne lii farata la ci moom mais ak sàgganam loolu la kooku du jullit la mais nag bu nekk ala xatar mu ngi ci danger parce que moom laa doon wax ne walakin al birra man ittaqa ah bal birr ngëm yàlla moom mooy ki nga xamante ne nii daa ragal yàlla waaw dafa ragal yàlla nekkul rek eh, ngay ngay ngay ngay ngay kii eh, eh, jublu sa xarab kii wa kii walaakinnal man amana billah voilà bon yàlla gëm bés pénc ak malaaka yi ak téere yonent yi waaw tey joxe al ala hubbihi dawil qurba wal yataama wal masaakin ba ni aaya ba jeex kon gëm na waaye nag ala xatar parce que mu ngi mu ngi ak sànganam tax na li ko borom bi teg te nee na looloo tax mu bind na wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun taxawul ubuday ubudiyatillah di jaamu yàlla taxawu ko kon ala xatar mu ngi ci danger am ñu ne loolu mooy wa adaa'u salaa ñeneen ñu ne loolu te yii yëpp da ciy duggaale wa wax fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaa mooy lan mooy ne gaa yi julli ji duñ ko dox duñ ko defee ca charte ya mu laaj ca waxtu ya laaj waxtu ya ca yi yooyu yëpp duñ ko def njàpp ma jublu xibla yooyu yëpp dañ ko doyadal waaw ndax lan ñàkk xam ñenn ñu xam sax waaye topp seen bànneex ñu yëpp adon ak ki nga xam ne day dikkale bu ko neexee julli bu ko neexee ba a julli wala lu yonent bi saa saa wax ne tilka salaatul munaafiq waaw waaw moom day toog rek yarqubu shams waaw day toog nekk ci ay yitteem boppam ah seetaanum télé seetaan parce que wuu match bi samay non ça commence ah, à 17 heures waaw comme que 16 heures et demie la commencé waaw dem moom balaa comme balaa match bee commencé day commenté <laughs> dañuy toog di commenté match bi commencé ñëpp kii waaw après di dem di dem. di dem lii dem naan boobu buñ ko def mais saway ñi ñii buñ julli mu ne mais xaar ñu mooy day toog di sculpté dékku rek taxaw ci biti di xool jant mooy yor na montre xam na heure bi loolu mooy bu shams bi ciy dugg waaw ndax heure bee koy wax ndax shams bi dugg na jant bi na biir mu ngi dugg mu ne non dañuy bàyyi ba mu des cinq minutes bu ko defee ñu ngi ci waxtu yi wal iyaadu billah waaw ca lay waaj dugg rek mu jóg fa naqaraha arba'an waaw mu daal di koy cof comme ganaar la koy nettoyer saa saa tudde ñeent yoo xam ne laa yazkuru llaha fiha tudd yàlla te du ci fàttale ko yàlla illa qalila lu dina wala tës sax du ko ci fàttale ko lool illa qalilan loolu sax du ko fàttale ko dara pëkk pëkk kii bu paree nga ne saa yi ñaata ñaata rakk na julli wallahi xamu dina la tontu nag ne la ñeent laa def mais ci dëgëru fitam la amu ci lu ko leer waaye boo ko laajee ban saar nga tari xamu ko wal iyaazu billah kooku adaa as-salaah ñooñu ci lañu waaw waaw waaye taxiiruha an awqatiha waaw ñooñu nit ci adaa as-salaah julli di jot au lieu ngeen julli ci waxtu wi ngeen bàyyi ko ba mu weesu ngay door a def parce que ci sa yitte nga nekk waaw ak sam seetaanum tele di zapet waaw toog di zappé di zappé <laughs> bu nekk nga yër ko waaw te fàttewul ne non du du fàtte de <laughs> jógewut ci fàtte jógewut ci dara ci càgganteem waaw lay toog ba heure bu ko neex daal lay taxaw julli waaw waaw ñu jàpp waxtu yi di ko puus ba mu génn ñu door julli waaw ñooñu ñëpp avant waaw. arba'u shahawaat premier crime ngoog doyadal julli wattaba'u shahawaat ñu topp bànne bànneexi te mooy lëkkaaleem ak suñu ni imam tudde bunt bi rahimahullah baabu fadlil ju'i wa xushunatil 'ayshi wal iqtisaari 'ala al qalil min al ma'kuli wal mashrubi wal malbus wa ghayriha min hudud an nafs wa tarki ash-shahawaat ak bàyyi bànneex waaw ndax bokk na ci daq alake topp bànneex waaw waaw wa tarki shahawaat ñii nag au lieu ñu bàyyi shahawaat yi déedéet ñoom dañ ko <laughs> ñoom dañ naq in xamasu wallahi fi shahawaat dañ cee naq nuur ci bopp waaw te gisoon nañu ne ca hadith cent un ba baabul mujaahada yaa fay fakrish yaa ngi fàttale ko <laughs> foofu gisoon nañ ah jëpp nag boo déggee maanaam factrice ak façon yooyu nga foog ne fii mu ne xaw ma sax ndax noonu lañ koy waxee te <laughs> baa xam ci égyptien dara dara ci xamul <laughs> suñu sëriñ bi Cheikh Ndiouga <laughs> moom daal demee Égypte ñëw man ci laa doon fora léeg-léeg may wax yu mel noonu ak sama sëriñ ñoom Cheikh Mouhamad Hassan léeg-léeg mu doon wax wax yu mel noonu waaw naan ah, fakrish ma ne ah fakrish après <laughs> ma mel lool lool bu dee bu baax <laughs> kenn mooy est-ce que yaa ngi fàttale ko <laughs> dégguma ci dara waaw damay wax nii rek waaw gisoon nañ cent un hadis numéro téeméer ak benn yonent bi alayhi salaam doon wax ne xujibat an-naaru bish-shahawaat wa xujibat al-janna bil makaarih ci riwaa imam muslim loolu muttafaqun alayhi huffatin naaru bishahawat wa huffatil janna bil makaarih waaw mu ne woon yonent bi alayhi salaatu wa salaam hadiis Seydina Abu Hurayra la woon radiyallahu anhu mu ne dañoo muure yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne dañoo muure safara ak bànneex yi mooy ci bànneex yi ngay nekk naq ci naq ci gis nga fan la lay terminer biir safara direct te doo ko yëg wala nga yëg ko <laughs> waaw kanta wa hujibatil jannatu bil makari kanta ajjana nag yu naqari yi lañ ko lañ ko ñage toolub ajjana ñag ba mooy lañ ko clôturer ak neexul moo tax ñu bari buñ ko jëgmal dangaa wax yow mooy lan il faut sabr ala ta'a fi ta'a waaw da muñ ci kaw jaamu yàlla waaye ci muñ biir jaamu yàlla waaye as-sabru 'anil ma'asi di mucc wëlli sori li nga xam ne mooy mooy yàlla ak bakkan ak ay hudud an wal hawa wash-shaytan wad-dunya yooyu yëpp da nga a sori muñ ci ngi ci jëm ah am niñ koy amee baaxul de lii moom leer dama ne xaram na nga muñ bañ koo jege as-sabru 'an an ash-shahawati wal munkaraat waaw kon loolu mooy liñ ko ñege <laughs> waaw waaw di nga tëdd xoolal saa yi di ma seetlee <laughs> saa yi yi weer bi dugg na yi <laughs> sa taw kii nu muy taw ayeer bi di taw franc yi sawaay nu taw taw boo xam ne glace la sawaay di wàcc sa kaw te manoo ci dara foog nga génn da ngay liggéey <laughs> waaw amul ma ngi taw kon nag nañ toog <laughs> loolu moom <laughs> kon ci toog ngay dëkk waaw léegi muy mais da nga naan est-ce def non di nga jóg mbàjj mi day neex mais di nga jóg ngir jullil sa borom ngir dem ci jàkka ji ngir def nangam ak nangam loolu waaw kantaan ak safara wa hujibat an-nar bi shahawat mooy bànneex yi waaw nga xamante ne cëri bakkan dañ koo bëgg lool waaw dañ koo bëgg lool day ànd ak bakkan xam nga ni ñëw rek man daal bu ma lu ma lekk baax na bu ma bëggee joteeg ma joteeg baax na lu ma mooy yooyu bakkan da koo bëgg saxawaat yooyu moom lañ ñage ajjana <laughs> non moom lañ ñage ci safara waaw moo tax nga gis gars yi c'est des tentations yoo xam ne dafa ànd ak bakkan loolu nag gars yi ñu daal di koy sori ñu jege ko waaye problème bi yëpp wax naa la mooy fi mu jóge ci kaw adaa as mooy bi ñu doyale lay julli ci la lii xew ndax moo la ubbil boîte de Pandore la waaw boîte de Pandore boo xam ne bu xasee hubbeeku ci yow saa yee jeex na teg laa wax bi waaw day day indi yeneen i problème yoo xam ne doo xam noo ko noo ciy génne foofu la problème bi yëpp tàmbalee waaw moo tax waxu Seydina Omar non ñoom moo tax li yonente way saa saam ne woon am na ñuy leen jiitu woon ñoo xam ne muhaddisiin borom bi da leen doon yenkiwal ay xeeti xam-xam di wax ak ñoom di leen ko dotti te ñooñu du ñuy yonent bu nekkoon ne sama xeet lu ci am ku dul kenn Umar lay doon loolu tekkiwul ne kenn la de mooy ñi nekk ci xeet yonent way saa saam ñoo tub ñoo ci ëppale xeet yi ci jàll waaw comme ni yonent way saa saam rawee yeneen yonent yi alayhi salaatu wassalaam soo ko dañoo bëggoon a wanne ràññee Seydina Umar la waaw moo tax da ngay ñi yonent way saa saam yar dañuy wax wax joo xam dalay lenn lii ci miskaatu nubuwwa la génne allah waaw faman dayya'aha falisiwaha adiyaa waaw képp ku doyadal julli lu gën a néew julli ngay gën a doyadal allahu akbar ba ñu ko defee nag mooy boîte de Pandore musiba yépp ay ubbeeku sa kanam waaw ku doyadal julli ay bànnee lay topp te moo ko tax sax mu doyadal ko wattaba'u shahawat léegi nag nit ñi am na ñu ñàkk fulle ñoo xam ne waxuma la ñoom seeni ba bànneex ñoom ci boppam mbir mi amuñ ci bànneex waaye bànneexu ñeneen ñoo xam ne ñoom la ñuy supporter waaw ñoom lañuy ñuy topp seen gannaaw parce que ñooy diw wala ñooy doomi diw tax na ñoom ñu alak seen bopp waaw bul fàttalikul id tabarra alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'aw al'adab wax nañ ko fi fan yee jarul ñu ci jaaraat waaw bis ba nga xam ne ca lay daña ba fekk lekk ci ñañ doon topp ca ña leen doon topp ndax dañoo gis la nga xamante mooy mbugal ma leen boroom bi doon tëkkoo képp ko def ni ñuy def bana mu jeex kon wattabu shahawat ni topp bànneex ya waaw topp seen bakkan waaw wombat seen bakkan wombat seen bopp jox seen bakkan ñu leen di conduire ci teen yu yées yi borom bi nag gan gis nga lëkkaaleeg buntu bi fii nag dane la nag buntu bii dama ko ëndoon ne xadis yi ngir wala attention deful mel ni ñi wa tarki te bàyyi bànneex yi ndax bànneex yi moom lañu ñage safara gis nga boo ko gisee ni xam nga xar mi bu gisee tool boo xamante ne dafa gis la ko wër laata tool bi sax gisul li ci biir ay ñax mu verte werte te neex neex ak gis mu gën koo jege xet lu gën a neex mu ci lekk mbir mi di gën a neex muy lu mu dégager jàll avancer avancer ba nu ma doon tëddax ndeket bu nee tëddax ci ginnaaw rek mooy ci teeni safara lay dugg <laughs> bu gisee beneen boo xam ne bu ñëwee rek taxaw laata bi muy gis tool boobu gis beneen tool ci wet gi mais foofu ay dëkk yu ñëw waaw ay barbelé électrique <laughs> ay weñ ay fer la dafa gis ay paaka yoo xam ne cat ya lañ bàyyi mu mu ne nii ngir sàcc yi kuy yéeg mu bënn la <laughs> kooku day dem ca bële loolu lax lu tax ndax moom la bakkan gën a àndal du toog fa analyser ne oh mais lii attends <laughs> xaaral ma xool <laughs> mbir mi mais nag loolu nit mënu koo xam lu dul ko borom bee yónni yonent na la lii yóot lii moo baax waaw sinon sam xel kese doonu la ci war génne kon wattaba'u shahawaat ay way ñii waa bañ defee loolu lu leen ci fekk mu ne fa sawfa yalqawna ghayya waat naa ne man borom bi fa sawfa xelséef nañu yalqawna dugg dajeeg ghayya waaw muy dalaala dinañu dajeeg ak toroxtaage waaye ñoom Mawlaana Ibn Abbaas mu ne ghayya benn waadin min awdiyati jahannam benn xur la ci xuru safara yi gaa yeneen parti jahannama yi safara yi dañuy muslu ci moom ndax tàngooram loo yàlla ñooñu ñi mel nii fii laa leen di waajal taf nañ dajeek moom waaw ak toskare xasaara fa sawfa fa sawfa yalqawna ghayya dinañ dajeek ak pertaange waaye dinañ dajeek fa nga xam ne ci biir safara nga xam ne yeneen wàllu safara yi sax dañuy lu seen borom ci moom ndax tàngooram wu ëpp te garaw loo loo kon loolu doy na war moo tax wallahi boo gisee ñi nga xamante ne ñooy doyadal jullee topp bànneex yi yow bu dee bëgg nga leen lii ngay xalaat waaw lii nga leen di bañal mais ñoom la lañ lay wax te dañuy jàpp ne seen noon nga di la xeex wax ñaaw ñu ne ñu dëkkale la foo xam ne dëkkoo ko ndax lan da leen a wax rek ne da leen a wax dëgg kese waaw da leen a wax dëgg kese nga leen wax waaye nag loolu moo mas a am waaye warul la tax nga découragé déedéet waaw nañu saaga nañu wax lu leen neex waaye garaawul yow waxal te yàlla tax ndax boo def te yàlla tax loolu day romb quoi en fait da ngay xam ne boo de toute façon qu'est-ce que je de de de de pire lii la waaw. borom bi da koo waajalal ñi nga xam ne seeni bànneex topp sa bànneex wàllu sëy zani bi war a imaamu <laughs> kii ne ibnu abbas ginnaaw bi mu ne rey aw xur la ci jahannama nga xam ne yeneen xuru jahannama yi dañuy lu ci moom ndax tàngooram mu ne borom bi da koo waajal xur woo wala ngir njaalookat bi topp sa bànneex ci wàllu sëy man daal libertinage lu ma neex laay def je lu je suis le propriétaire de mon corps lu ma neex laay def wal iyaadu billah waaw waaw mu ne ak ki nga xamante ne ci wàllu naan day naani sànga rek façon naani ni yi borom bi xaraamal waaw mu ne wali sharibil xamr al mudmin al mudmin alayha waaw mooy mudminu xamr ki nga xam ne day sax di naan sàngara rek bi def ndax topp bannee xam waaw waaw bu jeex mu dóor waaw ndax bannee xam ci wàllu lan naan bële bannee xam buñ di njëkk njaaloo ci wàllu pëy waaw mu ne wali akli riba waaw ak wali akli riba lekkatu riba bi nga xamante ne du ci génn waaw ndax lan topp bànneexu naa am alal alal ah yaa ngi fàttale ko li Abul Ayna waxoon ah rahimahullah ah inna ad-darahima <laughs> fil mawatin kulliha taksu rijaala mahaabatan wa jalaala fahuwa fahiya lisaanu liman araada fasaahatan wa hiya silaahu liman araada qitaalan taxawoon nañ ci ah mooy ndax bëgg alalam tax na ah mu topp bànneexu am alal muy lekk riba bi xuus ci yàlla xaraamal di lekk as-suxt waaw te du ci génn. mu ne kooku tamit ku mel nii lañ koo waajal fii ndax topp na bànnee xam ci wàllu naa am mu ne wa wali ahlil uquq ak ñi nga xamante ne topp seen bànneex bu yées bi nga xam ne mooy tax ñuy wàq seeni waajur di bañ a respecter seeni waajur di ñaawe jëme ci ñoom ci ay wax ay kàddu jëflante ak abandonné gi ñu leen abandonné ndax topp seeni bànneex parce que gis na femme bu mu bëgg dem na bàyyi waajuram ci état yu yées du sax leen woo du leen toppatoo yoonam new ci wala bu nuyee ci kër gi di leen gëdd di leen kii topp bànneexu bakkanam kese mu ne kooku it moom waajal nañ ko li nga xamante ne mooy rajya waaw ne wali shahidi ak ki wax ay nar mu koy attesté fekk ko tooñ az-zuur alaa wa qawlu zuur alaa alaa wa shahaadatu zuur le faux témoignage ndax topp bakkanam parce que am na luñ ko dikk waaye parce que bëgg naa neex waa ji mu waxal ko loo xamante ne kat du dëgg ñu condamné ci nit ngir lu neex monsieur le président wala monsieur le nangam ak nangam je le procureur ah je suis le juge man sama àttee yépp day takkook li nga xam ne moom la ma njiit bi ne del àttee noonu waaye du ma àttee dëgg kooku wali shahidi zuur kooku mooy ki nga xamante ne dafa fekk ba pare di appliquer ay neen ci kaw ay al abriya des innocents wal iyaazu billah waaw waroon ñun suñu réew yi am na yenn métier yoo xam ne yu jara seetaat la boo ci newee wallahi na nga teg rabbaka bayna nusba'aynik ci lépp loo sax nga war waaw amul poste ak ay përjëm yuñ lay wax ak ay faveur yuñ la war a defal ak ay mbir yuñ la war a defal ak ay promotion nangam ku la ne defal ma yàlla yàlla juyal ma lii laa bëgg nga doxalal ma ko bloqueel ma gaa yi tëjal ma yoon diw nga bañ bu dee ne waruñu leen a tëj en tant que monsieur le juge en tant que monsieur le procureur ma bañ fi nekk rek di ko ko ku ñëw ma woola waaw police a dit ku ma fi kii la man yooyu maa bañ bu ma buté à Tamba je veux waaw ma famille à Dakar mais comme je veux pas faire ce que vous voulez vous me dites que vous me mutez Kolda hada xayr yiw la waaw xuffatil wa xuffatil jannatu bi la bil makarih la yonent bay sa saw àjjana moom laa dul sama borom ngërëmu sama borom dañ koo ñagelu naqari kon nag kaw mu mit ci àll bi même bul waxuma Kolda bii la non ca foofu sori moom laa naan àll bi ca àll Kolda la man ne li baax na ba pare teg la entre quatre murs bi ñu la jox benn dossier nga nekk foofu sax moo gën nga nekk biir Ndakaaru ñu defal la nga am lu mel ni palais si lépp di dox jëliwoo ko ci lu dul dangaa defal gaa yi lu leen neex ci tooñ ñoo xamante ni nii tëj lu nga leen yow yaa ngi nañ leen tëj ndax lu neex gaa yi nga nekk ci lool sa famille yëpp nekk fi waaw ñii ngi leen di yóbbu Europe di dem Europe di fa nduggeek lu nekk waaw waaw fu leen neex dem bu leen neexee dem umra ji bu leen neexee ñu nga Dubaay ñu nga nàngam nga am loolu lépp te jëlewoo ko lu dul ci tooñ gi nga tooñ ñii ndax shahadatu zuur nga def te faux témoignage wala yow ñu fay la ne la waxal ne kii moo def lii waaw yow femme bi kii neel diw da doon sàkku wala neel diw moo la def lii moo la siif moo la nàngam nga def ko waaw waaye yow ku góor ki waxal ne femme sàngam politique nàngam waaw dama doon jéem a sàkku parce que am na alal waaw nàngam ak nàngam wal iyaazu billah nga wax ko kooku moom na la leer ne Seydina Ibn Abbas mu ne kooku bokk na ci façon nit yu mel noonu bu ñu ci tuubul ba génn ci seen lool borom bi fay leen ñooñu bokk nañ ci ñi nga xam ne dinañ dajee xaljan ndax seen bakkan lañ topp ngir am ngir daraja ngir ay post ngir leneen mu ne wali imra'atin adxalat ala zawjiha waladan laysa minhu ak femme boo xam ne hmm, waaw dafa dugal ci biir njabootam doom joo xam ne bokku ci nga ne loolu mooy la <laughs> ma la mooy jigéen boo xam ne dañ ko may benn jëkkër waaw mais daal nee jëkkër ci satisfaire ko wala bëgg ko loolu nag en général ci mariage arrangé yi mën na fa bari ñaaw ma lépp am loolu de moom man na fa am mën na fa gën a bari ci beneen yeneen que yeneen façon mariage mariage arrangé mooy yi nga xam ne yow dañ ne yooyu eh, dañ lay may kii par force xamoo ko léeg-léeg sax nga ne bëggoo mais ñu forcer la parce que saa bàyyi mooy kilifa te maay kilifa te bu ma waxee da ngaa war a def. waaw loolu wax naa la lool c'est une vision boo xam ne àndul ak diine waaw même bu dee miin nañu ko loolu àndul ak diine l'islam waaw waxoon nañ la fi yonent bay sa sam femme ba ñëwoon ne ko sama baay daf ma mayeta àndu ma ci mu woo baay ji mu ñëw ne kii nee na da koo mayeta àndoo ci ci mu ne ko waaw yonent bay sa sam ne da koy fecc waaw bo femme bi xam ne loolu la mu ne waaw kon mën naa ci d'accord ni mu bëggoon ñu xam ne lii la ngay ñëw ay kii yi daa mooy kilifa kenn waru la wax loolu amul ci diine laa wax yeneen may saa saa mi gën mag bi ñépp wa shawirhum fil amr la leen borom bi wax waaw jaay kilifa ko kii walla ah, boobu bu waxee rek jeex na déedéet c'est pas ça loolu yonent bi kese la alayhi salaatu wasallam amul benn mbindeef boo xam ne bu waxee rek jeex na bu waxee dañuy seet li mu wax est-ce que dëppoo nag ak sunna ba pare